Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyu Abu Zakariya ash-Shafi'iyu ad-Dimashqiyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadus Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi baabil ikhlaasi wa ihdaarin niyyati fi jamii'il a'maali wal aqwaali wal ahwaalil baarizati wal xafiyya kon ñu ñëwaat fi nga xam ne ci lañ yemoon ci buntu bu njëkk bi ci. Riyadu Salihin gisoon nañ ci jotaay bii ñu génn hadiisu Seydina Nufay ibn al-Haaris di Sayyidatu Seydina Abu Bakra radiyallahu ta'ala anhu bi Yonent bi sallallahu alayhi wa doon wax ne bu ñaari jullit jot dajee ku nekk yor jaaseem bëgg faat moroomam kañu faat ak ka faat ñoom ñëpp safara lañ jëm ba lim ci tegoon léegi tey ñu war a jàll kon al imaam Yahya ibn Sharaf muy wax ci hadiis fukkeelu hadiis bi al-ashir hmm? muy fukkeel bi dixième mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaatu rajuli jamaa'atan taziidu ala salaatihi fi suuqihi wa baytihi bid'an wa ishriina darajatan wa dhaalika anna ahadahum idhaa tawadda'a fa ahsana al-wuduu'a thumma ataa al-masjida laa yuriidu illaa as-salaata laa yanhuzuhu illa as-salaah lam yaxtu xutwatan illaa rufi'a lahu bihaa darajatun wa hutta anhu bihaa xatii'atun hattaa yadxula al-masjid فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسها والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون allahumma arhamhu allahumma ighfir lahu allahumma tub alayhi ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdith fihi muttafaqun alayhi wa hadha lafzu muslim rahimahullahu ta'ala qala al-musannif rahimahullah qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yanhazuhu huwa bi fathil yaa'i wal haa'i wa bizzaa'i ay yuxrijuhu wa yumhiduhu kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa an Abi Hurayra kon mu ngi jëlee ci saxaaba bi nga xam ne romboon na ñu tuddoon ko fii gisoon nañ benn xadiisam ñu Seydina Abu Hurayra ah Abdurrahman ibn Saxr ci li gën a siiw ad-Dawsi radiyallahu taala anhu bokkoon ci waa Daws tribu des Daws ci arab yoo yële annahu qaala mu ne qaala wax na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi mu ne salaatu rajuli ba léegi buntu yéene alhamdulillah di sellal te yéene teewal yéene ci mboolem ñu wax suñu état yi yi feeñ ak yu nëbbu yi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na salaatu rajuli julli góor gi nit ki jamaa ci mbooloo taziidu day yokk moo gën a bari ala salaatihi ci kaw julleem bi nga xam ne moom lay julli fii suuqihi ci marché moom dong lañ ci jublu waaw pas ci marché bi mu am benn jàkka ci marché bi non mooy moom mu toog ci place bi muy jaay ci marché bi julli jot mu jóg julli moom kese waaw kooku julli jot muy julli foofu wa bayti yi ak julli bi nga xam dañuy julli day julli moom kese ci marché wala moom kese ci néegam wala këram julli bi muy julli ci mbooloo moo ko ëpp ci lan bid'an bid'an mu ngi commencé ci trois jëm ci dix ah wa ishrina daraja loolu la ko ëppee bid'an wa ishrina daraja waaw léegi mooy ci loolu lu ko ëppee wa ishrina mooy vingt mooy vingt ak entre trois ba ci ay daraja léegi loolu dinañ ci ñëw après insha allah mu ne wa dalika léegi mel ni day leeral di joxe yenn yi nga xam ne mooy tax ci ngay xame lu tax mu ne wa zalika boo gisee lool nag am na ahaduhum ndax kenn ci ñoom mooy woy ngëm yàlla yi yooyu jullit yi ida tawadda abu dafa jàpp fa mu matal njàpp gi rafetal ko defe ko comme ni koy nent bare sa sam jàngale waaw baña nekk njàppum fa falaa yow say raxas matut waaw sa xar kanam gi fii mu ne raxasoo xar kanam gi yow da sëlmu parce jëbi nga commencé to ci nga tibb ndox def wàcc ci bët yi jëm ci sikkin bi jeex na alors que lex yi nga bàyyi ko mu mu dara tooyu ci kooku jàppul kooku lam yuhsinul wudu wala yusbirul wudu kooku matalul jàppam <laughs> rafetalul jàppam te jàppam matul te bés bu dee ne noonu lay jàppee ba 40 na ko leer ne 40 ans ngi yoo xam ne mosula julli parce que julli du am lu dul nga jàpp te jàppam mosula baax. <laughs> allahu akbar waaw walla moom buy jàpp fii mu ne gis nga bu ka commencé loxas tenk yi ñett yoon galax ne ko saraf ne ko fiiro buy raxas xar kanam bi non seulement nañ jàpp ne tey raxas na xar kanam bi yépp waaw boole na ci lex yeeg kaw jëb yi ba ci sikkim bi waaye nopp catu nopp yi ba beneen catu yeneen nopp yi raxas na waaye nag malheureusement bi muy bi mu raxasee tenk yi ginnaaw bi mu raxasee xar kanam bi mu war a raxas loxo yi au lieu mu commencé ca cafu baaraam ya baaraamu loxo yi moom mu commencé ci tëkku dara bi mooy fi ñuy takk lam fi jigéen gi takk lam ah mu commencé foofu raxas jëm kaw kooku bu dee moom la ma sa jàppooy kooku quarante ans dimanche ma su la jàpp mooy ma su la julli parce que raxas bi njëkk raxas tenk yi loolu du farata waaw loolu du farata taa ñi ko def ñi ñi ñiy wax raxas loxo sax mën naa nekk farata du du du saa su ne comme Hanbali rahmatullah alayhi mooy nit ki bu dee dafa yeewu ci ay naaw idha istayqadha ahadukum min manamihi aw min nawmihi waaw fala yughmisanna yadahu fil inaa' hatta yaghsilahu thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu loolu la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw bu kenn ci yéen yeewoo ci ay nelawam bu mu jël ay lo- ay yoxoom rek soog ko ci biir ndox mi ndax temps yooyu liñ doon jàpp dañ ci dañ doon teg benn récipient comme ndox pan wala soo wala bool boo xam def ndox di ci dugal loxo di jàpp waaw même léegi ak robinet yi ngay ubbi bul yow na nga raxas sa loxo ñett bu ko jël soog ko ci biir ndox mi lu dul mu daal di koy raxas ñetti yoon ndax kat moom xamul fan la loxoom fanaan ndax loxoom mën nay balaa dew mii nelaw fu ne ba laal loo xam ne sobe la caa am surtout jamono jooju nga xam ne ñoom arab yi tëncu moo ëppoon luñ doon def mooy dañ doon utiliser xeer yi buñ ma soon a dem ci toilette yi moo ëppoon liñ doon utiliser ndox waaw te xam nga ne boo utiliser xeer yi foofu mën naa def tuuti ci yi nga xam ne dañ koy jéggale ci sobe bi waaye bu ñaqee sa loxo mën naa dem fu ne booy nelaw di xetanu fu nekk doo xam nga laalaale euh, euh, sobe boobu man ngi boo ñëwee dugal ko soof ko ci biir euh, soo bi nga xam ne ci nga def ndoxum njàpp mi wala bool bi loolu mooy def nga sobe ci biir ndox mi te tamit ci wàllu woowu waaye ci wàllu santé sax baaxul yonent bi saa saam tere ñu loolu bu dul loolu nga xam ne Hanbali yi dañoo jàppale waa bu dee ci nelaw la yeewu waa ji day nekk farata raxas boobu bu dul loolu même ñoom d'accord nañ ne ci jàpp moom ab bi aayatul wudu di wax ci suuratul maa'ida yaa ayyuhal laziina aamanuu izaa qumtum ilaa salaati faghsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ilal maraafiqi loolu mooy loxo bi nga xam ne mooy ci jàpp baaraam yi baaraamu loxo yi lay tàmbalee ba ci conc waaw kon nag ki nga xam ne moom euh, day doyloo cinq lam raxasoon ñett yu njëkk ya léegi li ñuy war a raxas loxo bu commencé fi ñuy takk lam bi fi ndaw si takk lam jëmale kaw kooku moom <laughs> ma saway te jàpp mu ne la laa a bàyyi lu compliqué <laughs> waaye mais ñun daal ñun daal suñu doomu jamono daal ñoo moo fi compliqué njàppum ñoo antibaay saa saa leer nekk ci téere xalis ñëpp fiqh jaay di ko jàngale fu ne téere fuqaha yi waaw li ñëpp wuñu ñu ne leen fi dëgg di gis ñun ñoo ngi def rek ñuy def ba pare dugg ci giraawaali naan ma wax nga ne man ma man la laa wax damaa waxut man damaa jottali ci fi waxu yonent bi alayhi salaam nga am compliqué jàngi suñu diine te bañ koo nekk di di naan gis naa diw def déedéet kenn du hypothéquer sa diine waaw yaa koy xamal sa bopp bul tay la kenn diine <laughs> waaw li nga war a xam ci diine bul toog naan ñoom diw doy nañ ma ci déedéet yow yaa ko war a def surtout yi nga ay jëf la yoo xam ne bés bu ne nga war ko jëfal sa borom kon nag yeneen tubaab yi sax sax li mu wax dafa leer waaw. zaalika wa zaalika ahadahum kana kenn ci ñoom way ngëm yàlla yi idaa tawadda bu jógee jàpp fa ahsana al-wudu mu rafetal njàppale matal ko comme ni ko Yonent bi saa saam jàngale doon demee loolu mooy loolu mooy rafetal njàpp ginnaaw bi mu jàppee jàpp gu sell boobu summa ginnaaw bi atal masjida mu daal di dikk ci jàkka ji fi nga xam ne fa la ñuy sujjóote fa la mbooloo yi daje ngir di fa yëkkati kalimatullah di fa daje ngir di julli borom bi tabaaraka wa mu dikk ci jàkka ji. te ba mu ñëwee laa yuridu illa as-salaa yéenee ngo <laughs> waxaale ci biir lëkkaale bi mu am kon xadiis bi ak bunt bi ñu ne mooy jàpp fa ahsanal wudu mooy mu defe ko nu mu gën taaru mooy ni ko Yonent bi sallallahu alayhi wa defe ba pare bu génnee dem jàkk laa yuridu nawmul illa as-salaa lu dul julli ngir boromam fas yéene jiw ji may def jàpp ji xooluma ci ndax ma sàmbat dina kontaan hee saa yi dégg naa sëriñ diw wala boroom xam-xam diw wala diw day dem ci jàkka ji tay bu ma fa gisul a ñaaw xaaral ma dem déedéet yow kooku laa yuri luy la sala kooku moom tax kooku taxul ñuy wax. wala am xam ne kat damaa yoreel xaalis laaj ko mu ma dem yow xam nga ne yow génnoo illa sala taxul laa jóg julli kese taxul laa jóg ndax bu dul woon lool sa kër nga naroon a jullee <laughs> mooy façon yooyu yëpp day tax affaire bi doo ci dugg ah. ndax yeneen may sax moo ko mu leer waaw bu waxee lii la nag ay ndax lii wax lii wax lii boo ci sellee benn waroo taxaw naan lu tax man aw ma ko <laughs> yow yaa ko war a laaj sa bopp lu tax defaroo woon sa yéene ba dëppoo moom li mu wax alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ne kon gannaaw ba mu rafetalee njàppam mu dikk ci jàkk ji te dara taxu koo jóg lu lu laa yanhazuhu illa sala dara yëkkatiwu ko dara génne ko këram dara jógloowu ko moo tax al imaam an-Nawawi mu wax ca feeba qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yanhazu huwa mu ne nii lañ koy jànge waxoon na la de summa uwashiha waxoon na ko waaw téere bi bu ma gisee yoo xam ne xafi yu yu dafa am maanaa bu nëbb wala yooyu ak dabt xafiy alfaadiha yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo lemu ak maanaa yu sew yi ma daal di eh, yi wax niñ koy maase takk ko nan lañ koy takkee ak wax nan lay tekki kon nag mu ne yanhazu huwa bi fathil yaa mooy nii nga koy léere yaa du njëkk bi da nga koy def fatha wal haa i ha bi tamit da nga koy fatha ha wa bi zaayi kon da nga naan yan ha zuhu après zaay bi nga bañ koo def raa moo tax mu ne bi zaay ngir nga xam ne zaala boo gisee fu ñu deful tomb nga xam ne ah fii daa waroon tomb mu ne loolu lu muy teg ay yuxriju mooy gi ko génne wa yunhidu moo ko tax a jóg moo ko tax a tëb ngir dem jàkk mooy laa yën laa yan hazuhu illa salaa bu dee al imaam al-Hafiz Ibn Hajar ci Fathul Bari moom dane moo am nga imaamul Nawawi da ne fatha bi mooy ya bi dañ naan yan ha foofu nag imaamul euh, al-Hafiz Ibn Hajar waaw da bi dammi <laughs> moom da ne zuhu la wax waaw yun zuhu mais loolu lépp benn la mooy man ngaa wax yun zuhu man ngaa wax yan hi zuhu kilahuma sahih ñaar yëpp <laughs> ñaar yëpp jub waaw attention parce que attention imaam al-Hafiz Ibn Hajar moom dana woon yunhizu dana la mais parce que ñaar yooyu yëpp moo dugg ci làkk daa wax lii waxul beneen bi kay wax bii waxul beneen bi <laughs> alors passons <laughs> kon mu ngi noonu mu ne kon laa yanhuzuhu laa wala laa yunhizuhu taxu koo jóg illa salaa lu dul julli waajoo jële ngir mu ne kooku nag bu dee lii mooy yéenéem lii mooy yéenéem kon ngir yàlla as nga xam ne ci lay amee connexion direct jokkaale direct ak borom loolu as-salaam min as-sila waaw ci ak jokkaloo ak loolu ci fii ko ba xam ngir gën a ràbb gën a yéwénal digganteem ak boromam connexion boobu déeyaale gi mu war a déeyaale borom bi looloo ko tax a jóg mu ne nag bu dee noonu la demee lam yaxtu xutwatan dañuy wax xutwatan dañuy wax xatwatan <laughs> lam yaxtu kooku du jéego du teg benn pas du teg xatwatan benn jéego benn pas illaa lu dul buy dem ci jàkka ji pas bu mu teg jéego bu mu teg illaa lu dul rufi'a lahu biha daraja dinañu ko ci yëkkatil ay darajaat bon ca boroomam boroomam dina ko gën yëkkati ay daraja wa hutta anhu biha xati'a ba pare mu daal di koy mabbalal faral ko ci pas bu mu teg rek ni ñu koy yëgatalee dara ya noonu la paa boobu di mag balaale li nga xam ne mooy ay bakkaar ay bakkaar boo xam ne defoon na ko ci bakkaaram yi noonu nag paa bu mu teg rek waaw. xam nga léegi gars yi yor nañ ay façon téléphone yoo xam ne dalay lay compter paa <laughs> yi waaw naan la ñaata calorie nga lakk ak yu mel noonu ay montre connecté gaa yooyu yow bu dee da ngaa jël teg sa paa sa buntu kër. sa buntu néeg ba ngay génn ba jàpp ba génn ba ci jàkka ja mooy muy mil baa na la leer ne mil dara nga yëkkati ko borom bi yëkkati na bu ko daal dina lay demee nag paa bu nekk jéego bu mu teg xatta ba kera yaddu xula dugg al ci jàkka ji nga xam ne fa la war a déey ak boromam fa la war a sujjóote mu ne fa ida daxala al masjida bu duggee ci jàkka ji kaanat as-salaa maa kaanat as-salaatu hiya tahbisuhaa Allah yooyu fale sa saam ne bu duggee ne dabaj dugg ci jàkka ji ne saraax dugg maa tuma'niinatin wa waqaar bu mu nekk nag bi mu dinañ daw ndax yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na ida ataytumu as-salaata fa'tuuhaa wa antum bis-sakiinati wal waqaar waaw na ngeen ko dikkal fekk yéen ngeeg ak dal aku teg waaw léegi mu ne bu duggee ci biir jàkka ji fa ida daxala al masjida kana fi salah kooku day nekk ci julli waaw nga ne waaw bu duggee def na salaatul masjid yi ko loolu kon bu naa loolu am la non waaw loolu même bu jullee ba pare toog di def ay azkaaram bi xaar nga waxtu yi jotagul ba ni imaam bi jóge ñëw iqaam mu taxaw loolu léegi mu toog di xaar mu ne loolu noonu kaanat fi salaat kooku mu ngi ci julli maa kaanat as-salaatu hiya tahbisu fekk bu dee ne julli moo ko tee julli gi la toog xaar moo fi tëj génnul ci jàkka ji toog di xaar julli toogin boobu mu toog moom moo kuy julli day am darajaay kuy julli tekkiwul ne toog ne ci boppam mooy julli waaye daraja ja mi julli yow ba mi am julli borom bi lay commencer yu'ti wallahi yu'ti man yasha gëneelu gi yàllaa ñuy de moo ko jox ku ko soob waaw waaw loolu kese la yonent bi saa saa ne du loolu kese wal malaa'ikatu yusalluuna ala ahadikum ma daama fi majlisihi alladhi salla fihi loolu mooy laata muy commencé julli gi gis nga wax na la fa ngay jàppe sa kër ah dox ba ci booy dox yépp pas boo dox lam lay jar lam lay xottil maqaama ca sa borom di la sori safara iblis nga ñëw daraja yi ngay am boo jullee boo toogee di xaar jullee waaw nga ne ko waaw bu ñu jullee ba pare nu muy demee mu ne wal malaa'ika mu ne te gis nga malaaka yi yusalluuna dañuy julli di ñaanal ala ahadikum ci kenn ci yeen maadaama fekk mu ngi fii majlisihi ci toogu waayam ba nga xam ne alladi ba nga xam ne salla fii fa la jullee ca jàkka ja ba mu ñëwee imaam bi jóg ñu julli wala moom mooy imaam bi sax mu jiite ba pare toog fa mu toog fekk mu ngi toog foo fële malaaka yi dañuy julli ci moom di ko ñaanal lan mooy julli malaaka yi yeneen tubaab yi saa saam ne ñii la wax yaqulu nañu nga naan allahumma arhamhu hey waay suñu borom. irhamhu yàlla na nga yërëm sa jaam bi allahumma ighfir la ay suñu borom yàlla na nga jéggal sa jaam bi yàlla nga ko jéggal moom allahumma tub alayhi yàlla yàlla na nga ko nangul tuubam delloo ko ci sa nangul ko tuubam yàlla na ko defal loolu ba kañ noonu lay malaaka yi continuer di ñaanal jaam di ko ñaanal rek duñ dakkale waa ji maalam yu di fii fekk loolu kenn ci jàkk ji waaw bu commencé rek julli ba pare ko am ku romb mu lay mbëllee ah kooku nag tab <laughs> alors gis ko dugg ci bële naan kii kenn ah saway xat aadayta fii si saway <laughs> waaw <laughs> loolu la yow mooy amul kum faloo am ah, borom xam-xam yi nag rahmatullah ne ah bi nag du nit ñi kese de waaw lor bi du nit ñi kese de bokk na ci lor ki xeb bu naqari gañ fay duggee waaw mukki sa fukki póon daal di ñëw taxaw non seulement lor nga sa mbokk mi nekk sa wet te yeneen tubaab saa saa waxoon na laa darara bi laa wala dirar amulug lor te lor kenn te waxoon na ne képp ku fi lekk ci benn ci ñaari garab yu bon yii nii bul jege suñu jàtte yi ñu ne mel ni ñu ne ko mooy mooy al basala wal kuras waaw mooy soble ak laaj waaw soble ak laaj képp ku ko lekk. noonu mooy lekk ko cru mooy lekk ko te ñorul xam nga boo yëyee soble su ñorul day def xet day xet gu gu gu nekk sax sa gémmiñ mook yëy laaj bu ñorul benn la noonu lañuy bàyyee xet waaw mu ne ku fi lekk ci ñaar yooyu noonu mooy bu ñorul sinon bu dee yaasa lañ ko togg bu baax kooku koy taxul ñu wax moo tax yaa fayet Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu doon wax naan ami tuufu bin nabd waaw mooy xet boobu di nekk ci soble yi rey ko ci lan ci togg ko bu ngeen ko toggee xet ga dootu fa nekk xam ne yëg ku yëy soble su ñor ak ku lekk yaa sa bokku ñor waaw ndax togg gi day dindi xet boobu la waaw moo la boroom xam ne na kon ku lekk ci ñaar bul jege suñu jàkka yi lu tax mu ne fa innal malaa'ika tata'adha mimma yata'adha minhu bani adam ndax malaaka yi dañuy loru alayhimu salaam dañuy loru ci li nga xam ne doomu aadama yi ci la ñuy kon ñu xam ne xet googu du du du yow sa kii nga dendeel nga xam ne yaa ngi julli mu ngi nekk sa wet tax nga mën la concentré wu ci dara ndax xet gi dégagé wu sa gémmiñ gi kooku nag moo ko bàyyi gémmiñam forox benn la du ko toppatoo du soccu di def dara bu ñaawee bu mel ni foos bu beeku loolu tamit du personnalité du daraay diine waaw ñëw ci jàkka ji daanaka kiy jullee yow mu ngi xaw a puus bopp bi côté bële tellement yaa ngi koy lor xet gu naqari du moom kese nga lor waaye yaa ngi loraale malaaka moo tax boroom xam-xam yi li gën a dëgg rahmatullah ne mbir mi yamul ci ci ci sobleek yooyu ah hatta tawas yu camamber ci la waaw sol tay sa wax sawaay ci say dàll yi yow boo jàppee mu tooy boo kiiwee mu tooy affaire yi xeeñ xeeñ ngoo xam ne nga ñëw dugg ci jàkka jeeg moom daanaka fi nga taxaw rek ki war a sujóot sa gannaaw nekk sa gannaaw bu naree sujóot fi nga taxawoo du ko man mu ngi beewa kan bu naqari kooku yow itam toog yow lore nga foofu kooku it ci la mooy mu ngi lor nit ñi waaw waaw ah, waaye ak commune loo xam sànq nekk ci biir jàkka julli ba pare toog ku ñëw nga lor ko waaw lu waay wax nga commentaire ko lu waay def ci jàkka ji nga am loo ci loo ci loo ci sikkal waaw gis ñu toog fee di di di di def seen askar nga naan yenn moom moom moom moom moom da ngeen a war a dem seen kër yi waaw te yow yàq lu la dara doo ci dara yow tëjoo jàkka ji du yaay xaar du dara waaw yaa ngi lor nit ñi. fekk waa ji nekkul di lor nit ñi waaw wala ku kii mu naan ko yow ah di gëdd nit ñi yaa ngi lor nit ñi maanaam yu si fii kon malaaka yi dañ koy ñaanal fekk lor reewul ca biir jàkka ja waaye maanaam yuhdis fii fekk tojalul mooy fekk jàppam tojul ci biir jàkka ji nii la ko malaaka yi di ñaanal kon li ci tegu woon loolu mu ne muttafaqun alayhi kon hadis bi euh, daal dinañ ciy dëppoo solo muy hadis boo xamante ne nii kon euh, al imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko solo waaye qad rawaahul jamaa waaw ndax al imaamu Malik ibnu Anas solo na ko al imaamu Ahmad ibnu Hanbal ak al imaam ak ashaabu as-sunan al-arba'a al imaam Abu Dawud al imaamu Tirmidhi al imaam an-Nasa'i ak al imaamu Ibnu Maaja ak al imaamu al-Bukhari ak imaamu Muslim tamit ñoom ñëpp solo nañu ko ah kon mu ngi noonu bon xam naa nag dañ ci yem nii am na leneen luñ ci bëggoon a wax bon entre hadith bi. ak xadiisu mawlaana ibnu Umar bi radiyallahu taala anhu nga xam ne dane yonent bi alayhi salaam dane ja julli e, kii e, salaatul fard bi mooy jullit benn nit koo xam da ngaa julli yow kese waaw salaatul jamaati tafdulu salaatal fard bi sab'in wa ishriina daraja jullit benn nit ba mbooloo dafa gëni ëpp na gëneel que kala julli kenn kese ci juróom euh, ci euh, euh, sab'in juróom-ñaar wa ishrin ak vingt daraja ay darajaat loolu mais bon xam naa ñu yem ci bii nii rek léegi am na waaw am na lu la waxoon dinañ ci ñëwaat mooy bid'a bi waaye eh, waaw nga ne yow yow léegi tuuti des na tëj waaw man man man man mii dama mais bid'a bi parce que. fii dane bid'an wa ishrina daraja waaw bid'an yow bid'an nga ne ma diggante fan la ma la trois ak nga ne waa mais léegi man dan la vingt lan ak vingt ak vingt vingt ak entre trois ak lan mooy lool ñu ne la loolu mooy vingt cinq la waaw ah waaw yeneen riwaaye yi ñoo ko leeral waaw moo tax imaamu Nawawi rahimahullah bi muy def sharh hadis bii nii hadis nii bi mu koy sharh sax imaam Muslim dane bid'a bii nag lenn kese la mooy euh, mooy mooy mooy vingt cinq la waaw xam nañ ne bid'a mooy entre trois ba dix léegi fii nii di euh, euh, kii la vingt cinq la parce que yeneen riwaay yi ñoo ko wane comme ni nga xamante ne nii noonu la wal imam al-Bukhari sole mu ne jëlëj saydna Abu Hurayra moom la hadith am mu ne salaatul jami'i tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suuqihi xamsan wa ishrina daraja waaw waaw fa inna ahadahum idha tawadda'a fa ahsana al-wudu' wa atal masjid la illa as lam ya'khudh khutwatan wala khutwatan illa rafa'ahu Allah biha daraja ba nim jeexe waaw léegi euh, euh, kon mooy na ne julli mbooloo moo yokk ci julli kenn ci këram wala julli kenn boo xam ne moom lay julli ci marché ba mu ne place bu muy liggéeyee bu nee marché nag fépp fooy liggéey moo xam am entreprise loola foo nekk di fa ute sa sa sa sa looy dunde boo fa jullee yow kese ki julli mbooloo moo la pëlël yi na ca jàkka ja voilà yooyu yëpp ay yeneen yu bëggoon bëggoonu ñëwaat la mais bon dañuy yem nii ci waa affaire bi kon ci jàkka ji kese la wala est ce que bu dee mbooloo feneen waaye hadith bawraanam noo Umar bi ñu gis sànq ne euh, day jullit kenn jullit mbooloo boo ëpp doole jullit kenn nit te kenn moom mooy kenn mbooloo nag ci ñaar la commencé voilà